bi aksi di taati laa taxqir abada damban walaw qalla fa baadir li samad bi tawbatin minhu nasuuxin wa ila takfiirihi mithla salaatika ala nabiyyina salla wa sallama la ahad alayhi wa la aali wa la sahaabi abada kon sëriñ bi radiyallahu anhu tàmbali woon nañ ci jotaay yee ñu génn li nga xam ne mooy bunteeb ñaareel bi ci téere bi muy wax ko ci caay-caay yi bàkkaar yu yi nga xamante ne mooy yu garaaw yi kon waxoon na bii weesu na kiy làmboo ay bàkkaar moom ba pare caay-caay yi de dee du ci jóge kooku banda lépp lu ko dal ci mettit ay balaa na ko leer ne loolu moom neq ma la mooy ak mbugal la bu tukkee ci borom bi tabaaraka wa taala kantaan ak lépp lu ko dal ci lu neex lu neex lu mu am bu mu jàpp ne fii mu ne borom bi day wane ne daa dëggal li mu ne walla boog mooy wane ne ay mbiram baax na déedéet la mooy da jay ak jay waaye pexem borom bi la tabaaraka wa mu ne nag naam waxoon na la waaye nee ma naam nee ma waaw lii na wax man Bàmba nii la demee radiyallahu anhu léegi nag mu ne kii mooy ki mooy ki làmboo bàkkaar yu bon yi ba pare ne du ci jóge ba pare kooku lii la lii mooy ay lu ko metti moom na ko leer ne mbugal la ci moom lu ko neex nag bu mu jàpp di jubile de di wan ne gaa yi lii day wane ne li ma nekk a baax wala nit ñi naan bu lim nekk bu baaxul woon nan lay amee lii lépp waaw déedéet loolu mu ne loolu dara mu ne nag kooku nag bi aksi di taati fii lañu waroon a jël mooy safaanoo ak borom kiy làmboo ak ay ay topp yàlla kooku moom mooy lan loolu mooy lan mooy lépp loo xam ne lu ko dal la ci lu metti nattub yàlla la kooku du mbugal nattu la te nattoo di kerkeraani law li yaay ku weddi lii laaj ko xayrul anbiyaa yi waaw le cheikh Moussa Ka waxoon radiyallahu taala anhu wa ardaa waaw kon nattu suñu boroom dane li yabluwakum ngir ma nattu leen ayyukum ana kan ci yéen ahsanu amala mooy ki nga xam ne moo gën rafet li nga xam ne mooy jëf kon nag bu dee ab jullit la lépp lu ko dal ci lu metti moo tax mu ne wa bashiri saabiriin suñu boroom ne bëggalal ñi nga xam ne ñooy way muñkat yi alladina ida asaabathum musiba qaalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un mu ne ulaika alayhim rahmatun min rabbihim ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun kon nag affaire baa ngi noonu waaw mu ne gaa yi nga xamante ni nii bu leen musiba dalee xaalu dañu naan inna lillah wa inna ilayhi raji'un te loolu du musibaam dee kese lañ koy wax waaw ñu wax inna ñun de lillaahi borom bi tabaaraka wa moo ñu moom waaw borom bi azza wa moo leen moom moo ñu moom wa inna ilayhi te ci moom dong raaji'uuna ci moom la ñuy dellu mu ne ulaa'ika gaa yooyu la alayhim dina nekk ci seen kaw salawaatun ay jàmmi borom bi tabaaraka wa ay xéewal min rabbihim yu tukkee ay julli ay yu jógee ci seen borom wa rahma ak yërmandeem wa ulaa'ika gaa yooyu humul muhtadun ñoo ñu gindee kon nag mu ngi noonu la kon ko musiba bu ko dalee moom day nekk loo xamante ne nii ah ay ay xéewal lay doon ci moom waaw. moom la naan bi aksi di ay nattu la yu koy yëkkati ay daraja waaw waaw di ko dindil ay bàkkaar yoo xamante ne nii doon def astaghfirullah kese dindiwu ko waaye borom bee dogaloon ne fokk nattu yi dal ko waaw léegi waaye nag lépp lu ko dal ci lu neex loolu du jay xéewalu borom bi la moo tax mu ne kon bi aksi di xam nga ne kii moo sori naa nag waa ji li nga xam ne moom lépp lu ko dal rek mooy moom moom ak jay la voilà kon mu ne bi aksi di taati mu ne kon nag laa taxqir abad bul doya dal bul xeeb mukk zamban bàkkaar bu dee lu tuuti la bul xeeb bàkkaar de naan ah, biis moom garaawul waaw biis moom façon lu ndaw la quoi ah joxe loxo moom c'est pas grave dañ naan la kan wala c'est pas hmm? bul xeeb bàkkaar ndax innamal al jibaalu min al hasa waaw laa tax tahqiranna min adh-dhunubi eh? la waykatu arab ba waxoon bul xeeb ci bàkkaar yi dara te nga xam ne gis nga montagne yi xeer yu ndaw yi ñoom ñoom ñoom la borom bi boole def leen benn ay xeer la ay roche la de waaw ñu toll noonu ne waaw boo jël saa su ne nga jël dara teg fenn bu yàggee léegi nga amul jàll kon nag bul xeeb dara laa tahqir bul xeeb abat ba faw dan ban bàkkaar walaw xal la même bu dee lu néew la fa baadir kon nag li ma lay digal man a Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu mooy gaaweel li samat mooy jëm ci borom bi nga xam ne moom la ñépp soxlaal looy gaawe jëmee ci ñoom bi tawbatin ci tuub di dellu ci moom minhu goo xam ne bu tukkee ci borom bi ndax borom bi jaam du ko du ñëw ci moom lu dul moo ko delloosi moo ko indi ci boromam ci boppam mu tuub mu nangool ko tuub goo xam ne nag nasuuxin gu sell lay doon waaw wa ilaa waaye it gaawal jëm ci li nga xam ne takfiiri yi li nga xam ne mooy far ay bàkkaar waaw ndax am na jëf yoo xam ne dañuy fari bàkkaar mu ne mel ni ñu ne ko lan mu ne misli lu mel ni salaatika sa julli ala nabiyina ci suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne sallaa julli na wa sallama te sëlmal na de al ahad borom bi nga xam ne moo di kenn alayhi ca moom yonent boo bële alayhi salaatu wassalaam wal aali te julli na ca ñoñam ya wal ashaabi ak sahaabaan yi abad ba faw te yal na julli ci ñoom ba faw mu ne waka tahajjudil layaali bil xushu' wa xidmatin li kulli saalihin muti lii ay misaal la yum lay jox ne yii day far bàkkaar ginnaaw bi mu la waxee ne bokk na ci li nga xamante ne mooy leen di far bàkkaar yi gaaw tuub ci sa borom tey def yi nga xam ne ñooy fari bàkkaar comme salaatu ala nabi ndax moom lu nekk alayhi salaatu wassalaam amul lu mu mënul a faj ci jaam bi ndax moom nuur la nuurun ala nuur boo jullee benn comme li mu wax yu ñu boroom tabaaraka wa taala julli ci yow fukk kon nag mu ngi noonu le kon nag mu ne comme sa julli yi nga xam ne moom ngay julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ne nag deneen am na yeneen yoo xam ne jëf yoo xam ne day fari bàkkaar mu ne wakka tahajjudi comme ni nga xamante ni allayaal yi mooy di jóg guddi di wutal sa bopp ay dog ci guddi yoo xam ne moom ngay def ay nawaafil di def ay naafila ngir sa digganteeg sa borom bil xushu ànd ceeg ak mooy ànd sa torox wàcc daal di dalal njàng ma ak la nga xamante ni mooy teewlu nga ak yooyu yëpp nga def ko toroxlu wane sa torox ci sa kanamu borom jamono joo xam ne bët yaa ngay nelaw ndax loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a màgg comme ni ko yonente mi alayhi salaatu wasalaam waxe woon keroog bi biy dugg madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam jàngale mu njëkk ma foog naa waxoon nañ ko fi bi seydina wa mawlana abdullah ibn salaam alayhi ridwanu salaam nga xam ne ci la borom bi yonente mi alayhi salaatu wasalaam bi ma ñëwee xool ko te moom rabbin la woon mooy ci seen kàngam yooyu la nee na li ma njëkk a dégg muy wax mooy dana ayyuhan nas afshu salam waaw wasilul arham wa at'imu at'am bu boole ci wa sallu bil layli wan naasu qiyaam wan ngeen julli ci guddi yi fekk nit ñi ngay nelaw bu ngeen defee yi yépp tadxulu jannata eh, bi salaam di ngeen dugg aljanati jàmm kon nag mu ngi noonu le bokk na ci far bakkaar yi waka tahajjudil layaali yi di dundal guddi yi ah, di am ay dog même bu dee ne fukki minute la bu ko xeeb moo gën zéro voilà yoo xam ne moom ngay dundali guddi yi bil xushu ànd ak la nga xam ne torox gaag dal gaag la mu laaj waaye beneen boo xam ne ci jëf yi nga xam ne day far ay bakkaar wa xidmatin li kulli saalihin muti' di liggéeyal képp koo xam ne ku yiw la ñuy topp la moom la doon wax fële tuubaa li abdin muridin saadiqin lahumu li xidma bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati moom la doon wax ca xuqal bu kaaw ne tuubaa fekk boobu mu ngi fay wax boroom xam-xam yu mag ya nitu yàlla yu sell yoo yële nga xam ne waxoon na la ne kaanu ida maa ah, ah, maa arxal laylu ida janna ida arxal laylu daa xalakin qaamu siraan li ixla i ixyaa i dujum naati voilà nga xam ne bu guddi gi daal di wàccee sërëm muuraayam li nga xamante ne nii nekk lëndëm këriis mel ni dañ doon yeetan nit ñi gaaw jóg ngir dundal li nga xam ne mooy dund yi mooy guddi yi nu ne nag ñoo lële mooy lan li nga xamante ne nii <coughs> mooy eh, tuubaa eh, texe tuubaa shajaratu tuubaa ñeel na li bépp jaam boo xam ne li kulli abdin ah, muridin saadiqin la daal di leen dëggal ñoom boroom xam-xam yi ñoom awliya yi nga xamante ne seen boroom kese lañ fee liñ lay wax te xamoo ko nga dëggal leen te yow amoo luy wane ne lii du nii voilà nga dëggal leen gëm ni kii ak sellam ak sellam tam wasu la def lu wuteeg sharia bi kon gën naa li ma wax voilà saadiqin lahumu bi xidmatin moo xam da nga leen di liggéeyal am service boo leen di defal am yu mel noonu nekk ci seen li loo xam ne lu leen neex la ndax lu leen neex mooy li neex borom bi li neex borom bi mooy li leen neex saadiqin lahum bi xidmatin aw bi hubbin wala cofeel gi gën a waaw bi hadiyaati ak ay addiye yoo leen di jox ndax te ndax kontaan yi nga xam ne moom nga kontaan ci ak di def ko sant yàlla kon nag loolu lay wax wallahu ta'ala a'lam